di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam muy aj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu ngi woon ci yoon wi min almadinati almunawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam ila makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima gisoon nañ suñu jotaay bii ñu weesu fi nga xam ne fa la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam romb bil uthaaya bayna arj ak nettali bi nga xam ne mu ngi jaaroon ci al imaamu bnu isxaaq ibn yasaar wa huwa inda al imaam ahmad wa ghayrihi këne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ba mu àggee al arj wala inda al imaamu abu daawud naam qad rawaahu al imaam suleymaan ibn ash'ath as-sijistaani yu boroom sunan bi raxmatullaahi aleyhi ah muy nettali boobu muy nettali sayyidatu asma binti abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma yonent bi alayhi salaatu wassalaam continué woon ginnaaw loolu bi ci riwaaya bi ne aw bi waddaana war wa wa wa wa wal xadiisu fi saxiixayn wal xadiisu fi saxiixayn kamaa qad sabaqa an ra'aynaa walillaahi alhamdu wal minna. xadiis bi mu ngi ci saxiix al imaamu Buxaari ak saxiixu al imaamu Muslimu bnul Xajjaaj al Qushayriyu an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhima muy nettali seydina as-Sa'b ibnu Jassaama as-Sa'b ibnu Jassaama nekkoon jarbaat ci Abu Sufyaana ibnu Harb sayyidu Quraysh newoon jarbaatu seydina Abu Sufyaan ibnu Harb abu hanzala radiyallahu anhu wa ardaa ndax waxoon nañ la doo sëram ñii ne zaynab ñii ne faaxita mooy yaayu ki nga xam ne mooy euh, ki nga xam ne mooy seydina as-Sa'b ibnu jas ibnu jasaama moom mi nga xam ne gisoon nañu tarjamaam tamit moo doon kan mu nga xam ne muy kenn ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk ci ñi ko teel a gëm parce que bu gisoon nga bañ naan uxuwa bañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu doon def fraternisation bi moom la boole woon bokk na ci ñi nga xam ne moom ak Awf ibn Malik radiyallahu anhuma ñoom ñaar la defoon ñu ay mbokk waddaan nag la doon nekk lu bari bërëb boobu li nga xam ne fa la joxe yonent bi alayhi salaatu wassalaam ximaaran waxshiyan jox ko ahda lahu ximaaran waxshiya jox ko fa li nga xam ne mooy mbaam moo xam ne mbaam àll gisoon nañu keroog bi nga xam ne ci tarjamaam bi mu déggee gaay naan ala inna dajjaal qad xaraj ala waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna dajjaala masiixu dajjaal génn na mu ne mukk waaw mu ne mukk inni sami'tu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yaquul mu ne man mii di as-Sa'b ibn Jassam radiyallahu anhu dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan ma dajjaal du génn lulul bu dee nit ñi dañoo ñëw ba fàtte ko am na ci ci xadiis boobu li ko continuer parce que waxuñu ko woon dañu bàyyi li ko tudd ci kaw minbar yi waaw wa qad sakan isnaaduhu saalih ne sanadam bu baax la muy sanadu xadiis bi nga xam ne wax nañ la tamit ku mel ne al ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo tamit daal dina koy solo waaw mooy bu ñu fàttee kañ la dajjaal di génn bu ñëwee ba ba xelu nit ñi ëpp dootuñ ko bàyyee ci xel tey ñu bañ di ko tudd ci dootuñ ko tudd ci ci kaw minbar yi waxoon naa la nettali dajjaal moom dajjaal moom bariwul luñ koy nettali waaw lépp ab thème ñu ne tey dajjaal la ñuy waxtaane loolu rek wala di ko rappeler loolu moom daa bokk ci yi nga xam ne ci yu raar yi la waaw waqad sadaqa as-sadiqu sallallahu alayhi wa sallam dëgg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi aaxiri zamaan waaw naa la ñenn ñi ciy wax sax xamuñ li ñuy wax xamuñ ci dara wala li ñuy wax si waaye même loolu sax c'est rare muy wax dajjaal waaw ñoom nag saxaaba yi radiyallahu anhum xamoon nañ ne dajjaal moo tax mu xam ne dajjaal génnagul parce que ñoom dañul di nekk seen xel yi waaw kon nag mooy la yonent bi aleyhi salaam waxoon xam nañ ne ñoom ñii ci la ñu ne ba léegi di ko mooy di ci bàyyi mu lim waxoon ne leen amul benn yonent lu dul mettre na en garde xeetal ci ki nga xam ne mooy al-kaddaab al waxkatu dëgg du dul dëgg bu mag bi borom ki nga xamante ni nii benn pàcc la alaa inna dajjaala awar alaa inna rabbakum laysa bi awar kama qaala sallallahu alayhi wa sallam waxkatu lu amul bi nga xam ne nar njom boxteelu nar ca la dajjaal dëgg gisoon nañu bu ñëwee yàq gi muy def ak li muy gëm nit waaw di leen gëmloo yoo xam ne ci biti nii yu neex la dëgg te yoo mooy seenu alkane waaw de toute façon Iblis noonu la fi newee tamit waaw li muy dig jaan yépp xam nga ne loolu baaxul ci ñoom mais ci biti nii ñoom seen xol seen seen seen seen seen bakkan looloo ko neex te dañuy jàpp foofu la seen foofu la seen seen seen seen seen ndaataa tëllëx ne waaw fala seenu texe ne fala seenu péex ak seenu seenu seenu ab épanouissement fala ne loolu leen iblis di gëm wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum waaw waaw fii mu ne am na gaa yoo xam ne jàpp nañ caaxaan yi ñu ne kenn ginu leen a nekk ci dëgg wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum day ci traverti ci li nga xam ne mooy la réalité en question waaw réalité lay jël daf koy nar gëm loolu ne nar yi mooy ne réalité waaw nga topp ci nag kon loolu gisoon nañ Seydina as-Sa'b ibnu Jassama radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak saxaabaa yi radiyallahu anhu ci seen yoon wi ila makkata min al madina lil hajj li hajjatil wadaa ngir hajjatul wadaa mu daal di daje faak ki nga xam ne mooy as-Sa'b ibnu Jassama mu daal di koy jox ahda lahu farasan wahshiyya eh, himaaran wahshiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy delloo bu gisee ne bon moom de mbir mi xaw na lu mel nii daal delloo gi moom xaw na metti ci moom mu ne ko boo gisee ñu delloo la ko inna lam naruddaha alayka illa anna xurum waaw delloowuñ ko lu dul delloo wuñu la ko ah lu dul ne ñun kat dañoo nekk ci période de sacralisation mooy dañoo nekk ñoo xamante ne ni dañoo xarmal loolu moo tax ñu daldi la koy delloo léegi nag euh, masale bi boo fàttale ko moom lañ waxoon ne euh, mooy masalaan dafa bokk ci nga xam ne dañ koy aaye dañu koy tere ki nga xamante ne dañ koy tere ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii mooy euh, mooy euh, mooy aj mooy armal mooy dafa am yoo xam ne dañ leen tere tere yooyu nag comme niñ ko waxe bokk na ci as-sayd waaw muy li nga xamante ne mooy am rëbb hein gisoon nañ ci comme niñ la ko waxoon tamit que ne gisoon nañu li jëm ci wàllu tere parfum ak façon yére yi nga xam ne moom lu góor war a mën a sol yeneen ak yi nga xam ne manu koo sol yi nga xam ne manu koo sol bu xamee ne yii nii manu koo sol mooy yi ci des mën na leen a sol laa talbasul xumus wala sarawilaat wala albaraanisa wala shay'an massahu alwarsu aw alza'faraan wala al-xuffayni fa in lam tajid an-na'layni falyaqta'humaa asfala min asfala al-ka'bayn comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon euh, ni ñu ko gisewoon léegi nag bii nii. ko gisewoon. boo seetloo dañu am. boo ay nettal yoo xam ne. daanaka ñetti bërëb yoo xam ne affaire rëbb dugg na. mooy gis keneen yeneen saa salaam bi mu àggee euh, fi nga xamante ne nii ci yoon bi ar-Rawha ah mu am benn waay boo xam ne daf leen a may al-Bazzi di koy may. benn ximaar Wahshi moo Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu wa arda ngir mu daal di koy séddale ah ñu ñëwaat ci yoon bi mu romb ci ah usaaya benn antilope benn antilope ba mu ko rombee moom alayhi salaatu wassalaam mu ne gaa yi protéger leen ko mu ne nag kenn ci saxaabaam bi na fi taxaw ba nit ñi romb ñu ñëwaat fii nga xam ne fi lañ newoon bi al abwaa as seydina Sa'd ibn Jaffan radiyallahu ta'ala anhu daal di koy fay may am lu bu mu delloo ko loolu moo ñu dugal ci masala yi rëbb wax nañ ci yenn yi wax nañ ci vraiment am na luñ ci wax waaw léegi nag masalaam rëbb dëgg-dëgg ci ki nga xam ne mooy armal sinon li jëm ci wàllu euh, la chasse dafa gisoon nañu ko waaw ak tamit acte yi rëbb d'une manière générale waxuma ko armal gisoon nañu ko ak nit ki ay ba loolu fan lañ ko gisoon ku ko fàttale ko pourtant saxaaba boobu tudd nañ ko jotaay bi weesu ma juumal wala bi ko jiitu ah tudd nañ ko bi nga xamante ne ni mooy ida ars kan la yonent bi alei satu salaam waxoon ida arsalta fa fa fa fa kul waaw boo yónnee sa xaj bi nga xam ne danga koo jàngal nga tudd ci turu yàlla bu jàppee lekkal xam nga waxoon nga ne ma bon alxusani abu Tha'labata al-Khushani waxoon na ko ma leen aski allah allah maa ajmala qawlak maa ahsana jawaabak allah lan moo gën a rafet sa lii nga tontu wax nga dëgg waxoon na ko mais damaa bëgg keneen du moom rek la ko waxoon keneen très bien allahu akbar <laughs> waaw abu Tha'labata al-Khushani waaw waxoon na ko yow kay wax nga dëgg masha allah ajib waaw mais nag sauf que am na keneen ku mu ko waxoon koo xam ne moom laa soxla da <laughs> gisoon nañ ko tamit keneen koo xam ne moom moo ñëw laaj yonent saa salaam ne ko rëbbkat la ba mu tuubee après laaj ko ci affaire boo dee rëbb xajam leen yooyu nan lay demee an lan moo dagan ci ñoom ndax ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon laaj li nga xam ne mooy seen préoccupation quotidienne ana lan moo ci dagan waaw da doon jaral ay nit ñu jóge fu sori daal di ñëw daal di ñëw ngir lan ngir ngir laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que lii dagan na gisoon nañ gaa yi nga xam ne ay napp lañ ay nappkat ay cubbaloo la ñoon inna narkabul bahra la ñoo jóge fële ñëw waaw inna narkabul euh, bahra waaw wa nahmilu al-qalila min al-ma fa in fa in tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bima'i al-bahr yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne leen huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu waaw gis nga nappkat yooyu dañoo jóge ca géej ga waaw te tafes dafa ne ñëw di laaj yonent saa salaam ndax problème bi ñu jànkonteel mooy ñoom bu ñuy dem géej ah bu ñuy dem ci waax yi. li ñuy yóbbaale ci ndox dañ tuuti te dañoo war a jàpp xam ne ñoo war a julli dañ fay yàgg est-ce que ndox moom dañ ko buñ ko utiliser dañuy mar bu naan joxee duñ man est-ce que mën nañoo jàpp ci ndoxum géej ndax loolu mooy seen profession ñu laaj lii nga xam ne quotidiennement dañ koy jàmmaarlu mais dañ koy jànkoot jànkan jàng jàng jàng lan konte ak moom ana lan moo ci àtte àtte bi yàlla ci loolu na ko noonu gisoon nañ Seydina Usmaan euh, bi dëkk euh, kële Taif te Yonent saa salaam defoon ko mu jiite mu leen di jiite hein bi nga xamante ne nii eh. euh, ci la ci la kii ci la fa nekk Usmaan ibn al-Aas bi nga xam ne ci la doon jiite mu am boobu gis ne daal léegi mooy day am lu koy jax-jaxal ci julli ji mu ñëw laaj jóge ba Taif ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir laaj Yonent saa salaam ana lan moo ciy ci loolu allahu akbar gis nga ñoom leen diine jaraloon leen diine jaraloon kon saxaaba mooy Seydina Adi Adi al ibn Hatim at-Ta'i mooy Seydina Adi ibn Hatim at-Ta'i ah. bi ñuy gis tarjamaam gisoon nañ masala yi jëm ci wàllu rëbb waaw waaw façon xaj yi nga xam ne moom lañ doon yoon gisoon nañ ko mel la imaam Ahmad doonu sib xaj xaj bu ñuul parce que yoneen saa salaam dana xaj bu ñuul saytaane la waaw saytaane la tekkoo na xaj bu ñuul ci boppam mooy saytaane mooy rek comme li nga xam ne moom la wax ne booy julli am benn waaye bu ñëw nar a jaar sa sa sa kanam nar a sa julli jaar sa kanam na ko puus waaw bu naree kii nga puus ko bu bañee nga xeexal moom ndax loo moom saytaane est-ce que dafa tekki ne nit kooku ci boppam mooy saytaane mooy jikkoy saytaane moom la yor jamono jooju bay xam ne muy rebelle wu contre lool contre al léegi kon gisoon nañ côté affaire rëbb affaire àttee rëbb waaw ak rëbb bundu xiya mooy ak fetal yooyu gisoon nañu ak ma anhara dam wa zakarta alayhi ismillah ak yooyu mooy loolu mooy li nga xam ne mooy li li jaaru gisoon nañ masala yooyu fii nag fii lii ñuy wax moo gën a moo gën a particulier mooy lii ça concerne ki nga xam ne mooy almuhrim ki nga xam ne dafa armal ngir aj loolu nag euh, tere bi par contre nag la ci tere yi la waxoon nañ la tere yi dañuy ñëw far buñ ci gis rek duñ leen la bon wax nañ ko keroog ci lu gaaw wax nañ ay dagg we ah ay ay ay ay ay ay ay ay watu yooyu yëpp dañ koy tere ay dagg sa karaw ah yooyu yëpp dañ koy tere ak gisoon nañ parfum bi gisoon nañ façon yére yi kene du yére yoo xam ne yuñ ñaw comme ay ñoomin jean ay cos yooyu costume manoo ko sol en tant que góor bi ne da ngay armal waaw loolu noonu ak gisoon nañu yooyu waxoon nañ la buñ ci agsi rek dinañ ko lim après ne benn ngi ah benn ngi ci bokk ci ñii tere léegi nag waxoon nañ la tamit takk soxna waa ji di takk soxna wala di maye waaw loolu yëpp bon loolu moom tuddoon nañ ko comme niñ ko waxe keroog ci eh, boo fàttale ko ci ba yonent bi alayhi salaam doon denc sayyid sayyidatuna Maymuna ca umratul qada ca umratul qada ca umratul qada ca huitième muy muy li nga xam ne mooy euh, euh, euh, umra gi accordu Hudaybiya yi waxoon léegi nag ñu war a continuer insha allahu taala ci wàllu yenn masala yoo xam ne ñoo jëm ci wàll yi en fait bi waxoon nañ la li ko xaraamal mooy suñu borom subhaanahu wa moo xaraamal di moo xaraamal di di li nga xam ne mooy rëbb pour ki nga xam ne mooy armal mu ne woon yaa ayyuhal ladina amanu mu woon yaa ayyuhal ladina amanu ay yéen ñi gëm yàlla laa taqtulu sayda wa antum xurum waaw yéen ñi yàlla laa taqtulu sayda bu leen rayum rëbb mooy bu leen laalum rëbb bu leen rëbb de wa antum xurum fekkee nee na armal ba pare ci kaw mu ne woon xurrima aleykum saydul barri maa dumtum xuruma waaw xurrima aleykum tere nañ leen saydul bahri mooy bunoo saydul barri rëbbul géen maa dumtum fekk yéen a ngi nekk seen état nekk xuruman ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a armal fekk yéen a ngi ci période de sacralisation bi loolu dañ leen di tere li ngeen xam ne mooy saydul saydul barri muy jéeri ji waaw muy rëbbum jéeri ji dañ leen koy tere léegi nag euh, waxoon nañ la li ko doon tere moo tax yoneen saa salam waxoon nañ la comme li ak Imam Shafi'i waxoon léegi mooy ci masala bi biñ génn mooy est-ce que kii biñ génnoon est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mbaam ximaar wahshi buy dund lañ ko mayoon walla yàpp loolu gisoon nañ gisoon nañu ne loolu li imaam Shafi'i waxoon ne de toute façon ñaar yëpp mooy bu dee ximaar wahshi la manu koo rendi parce que bu la waaw wa te bu dee yàpp la manu koo lekk parce que ñoom dañoo armal kon loolu mooy mooy nit ki manu la ki nga xam ne moo armal dañ koy tere non seulement mu rëbbal boppam loolu benn affaire mais dañu koy tere lan mu ñu rëbbal ko moom muy lekk loolu dañ ko koo xaraamal waaw te aaya yi looloo tax yonent saa salaam ne Sayyidna Sa'b ibn Jassama ne kat man delloowuñ la ko lu dul ne daa fekk ñun ñu nekk ñoo xamante ne ni mooy euh, mooy dañoo armal léegi nag wax ji moo doon euh, mais léegi bu ko nit ci defee nag waaw ah, loolu mooy masala ndax liñ fi wax ñu gisoon ñu léegi masala yi nga xam ne moo ñu dese mooy mais yi tourne au yi wër-wër loo autour de affaire bi tere bi waaw ak ku ko def lan moo ko ciy fekk ñu ne la li ko def ku ko def li la ciy fekk aaya bi ñu wax sànq moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko continuer muy aaya bi nekk suuratul Maa'ida aaya 95. suñu borom ne ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhallaziina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaa'un mithlu maa qatala minan na'am yaxkumu bihi zawaa adlin minkum hadyan baalighal ka'bati aw kaffaaratun ta'aamu masaakiin aw adlu zaalika siyaaman liyazuuqa wabaala amrihi afaa Allahu ammaa salafa wa man aada fayantaqimu Allahu minhu wallaahu aziizun zuntiqaam. loolu moo ko wane. aaya bii moo leeral léegi. hey ku ko fi def lan moo la ciy fekk waaw. aaya bi dane yaa ayu nañ wax aaya bi waxoon nañ ko ci lu gaaw kero après ñu dugg ci détail bi yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla te dëggal laa taqtulu sayda wa antum hurum bu leen rayum rëmb fekk day na arma waman qatalahu képp koo xam ne nag da koo faat minkum ci yéen muta'ammidan te tay ko mooy yow nga xam ne nga armal mu leer na ne lii nga xam ne mooy danga ko yow xam nga xam nga ne lii dañ koo xaraamal ne quand nga def xam nga doom bakkanu doomu aadama moom alayhi salaatu moom en général walla mooy nit léeg liñ koy tere day day bakkanam day bëgg dem ci liñ koy tere yow ñu tere la loolu nga xam ne dañ koo tere mais nga ne waay yow ce gibier là sa waay ah mu ngi xiif oh. saay man daal nam mën naa yàpp ko waa antilope bi nga ne kéwél bi tuy ñu ne la mais yow eh, mi saay mais yow xanaa xamoo woon ne ku armal euh, kii nga ne aussi loo xam naa ko sax waaye bon sama sama sama kii je ne pouvais pas je ne muñ affaire bi quoi. nga ne la ah yow daal foofu nga teg affaire mu ne man manumaa muñ affaire ko quoi sama passion sama kii moo ma yóbbu léegi nag suñu borom ku mel loolu lay wax waaw parce que muta'ammid ki tay ak ki def xata gisoon nañ bi ñuy gis masalaay rab yi qatlul amdi ak qatlul xata yaa looy bokkuñ mooy waa ji nga xam ne moo rey tay moom moom moom li naan volontairement délibérément waaw moom il l'a prémédité voilà pré acte avec préméditation kooku mooy muta'ammid mooy moom il laa def il da koo def préméditement moo ko def kooku wute nag ki nga xam ne il s'est trompé mooy loolu moom nekkuloon objectif am nekkuloon yéeneen mais quand même résultat bi moo waaye tay benn la mooy koo xam ne dafa juum rey dara am rëbb comme mu loon jiw ah am na mu doon sànni benn xeey rek mu dal am am rëbb mu doon romb ci buisson yi kay mu ne ko caas mooy ah waaye rëbb rek la de waaw léegi fii nag suñu borom bu tay la xoolal mu ne képp koo xam ne dafa rayum rëbb wa wa man qatalahu bu fi rëbb minkum ci yéen muta'ammidan te tay ko fa jazaa'un la muy fay mooy la nga xam ne moom lay réparer ah, son forfait mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy li nga xam ne moom la def te li nga xam ne noonu la koy réparer ana naka la koy réparer mu ne fa jazaa'un mislu ma qasada minan naam lu mel li mu rendi lañuy xool mooy li mu rey li mu rey li mu rëbb lañuy xool ana lan lay nirool ci gàtt yi ana lan lay nirool ci gàtt yi mooy ci ñoomin nag wala ñoomin gëléem mooy euh, bon euh, nag ak génn wax génneem ak nag ak gàtt yi ñoom xar bëy ana lan la ciy nirool voilà la ciy nirool xaw a tolloog moom niroog moom lu mel noonu moom loolu lay fay waaw léegi dina ñëw ci côté bii borom xam-xam yi rahmatullah alayhi en tout ne du loo xam ne luñ jëlee ci saxaaba ci yonent bi sallallahu alayhi mais saxaaba mi am na ci ñoom ñoo xam ne ñu àtte àtte yoo xam ne ci ay animaux yoo xam ne nit ki bu ko rëbbee te nekk dafa armaan loo xam ne moom équivalent wu mooy lii loo xam ne gisuñu ci yeneen saxaaba yi ñu wuteeg ñoom ba moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi jàpp loolu le waaw lépp loo xam ne ñoom dañ gisuñu ko dañ koo wax am saxaaba yu ko wax ne nii lañ koy réparer mooy comme comme koo xam ne dafa rayoon dafa rëbb par exemple dafa rëbb ab ab ab ab ab ab ab Autriche waaw. la nga saxaaba yi ne ku rëbb ku rëbb loolu lu mel nii ngay joxe te gisuñu ñu wutee ñoom bu boobaa loolu la boroom xam-xam yi di wax waaw yi nga xam ne nag dañoo gis ñu wute ci loolu mooy nit ki mooy xool léegi nag bu dee yoo xam ne rëbb moo xam ne moom dafa rëbb loo xam ne gisuñu ci benn waxu benn saxaaba radiyallahu anhu bu boobaa li alxuraan wax la bi li muy wax ci kanam ne dañuy woo ñaar ñoo xamante ne ñu wóor lañu ñu daal di xool ana lan moo lu mel nii animal bi waa rëbb bu ba ko defee lu mel noonu moom lay rendi saraxe ko ndax moom ngir réparer forfait bi nga xam ne moom la def moom wax ne ginnaaw bu mu waxee li fa lu moom li mooy lu mel ni li nga xam ne moom la rey ci gàtt yi yahkumu bi daway adlin minkum ñiy àtte loolu nag mooy ñi nga xam ne ñooy xool est-ce que kii de lii la def waaw ñu woo ñoo xam ne ay boroomi xam-xam la digne de confiance ñoo xam ne tamit kii de ñu xool ana animal bii nii lan lay niroo moo tax gis nga gis nga alxuraan day ubbi lii nii buntu ijtihaad la waaw lii mooy na ci aaya yi wane ijtihaad lu sharia nangu la waaw mais. gis nga zaway adlin yahkumu bihi zawa adlin ñaar ñoo xam ne wóor la min ku bokk ci yéen jullit mooy foofu nekk jullit waaw non nekk ñu yéeféer nga def lu la génn ci diine gi yow moom amatoo wax ci diine gi waaw kooku moom il est exclu d'office zawa adlin min te mu nekk ñoo xam ne ñoo xam ne du ñoo xam ne ay ay imposteurs lañu wala ay kaddaab lañ wala ñoo xamante ne ay dajjaal lañ seen wax dara dëgëru ci wala ñoo xam ne yu yàlla mam ñoo doon waaw ndax al adlu pour nga nekk adl mooy xamante ne nii ah moom du def bàkkaar bu mag te du sax ci bàkkaar bu ndaw en tout ci li ñuy ci li ñuy gis moo tax képp koo xam ne dañ ne kilifa diine la mu ñëw dugg ci baar bi laaju sàngara da koy soppi kanta euh, da koy soppi meew yooyu loolu de façon ba mu ko laajee ne jaayeen ma bitéelu sàngara te te te jaawalewut dara kiiwu ko moo ko tey bu boobaa kooku moom xaari kooku moom kii moom saaqitul mulu wax moom moom a adaalam ci nii moo tax te tamit du def bàkkaar ndax parce que dafa def bàkkaar bu mag mooy naan sàngara wala jënd sàngara publiquement wala nga ñëw mbooloo bi ñépp ne nga def ay bàkkaar yoo xamante ni nii daanaka même population bi rus nañ koo def nga koy def te ragaloo ci dara loolu kooku tamit moom waajoo jële tamit moom xaarimul li nga xam ne mooy muru muy ki nga xamante ni nii mooy waajoo jëlee léegi nag mu ne kon yow comme bi zaadlin ñan ñooy àtte xool li moo waaji rëbb ana lan lay tollool lan lay nirool lan lay tollool ci animaux yi nga xam ne ci naam yi moom la war a euh, rendi ngir réparer li mu def mu ne loolu ñaar lañuy doon ñoo xam ne ñu wóor lañ min ko mbokk ci yéen hadiyan mu nekk loo xam ne nag lu ñuy yóbbu la ab hadiyu baaligal kaaba dañ koy yóbbu ca kaaba ga aw wala boog loolu mooy benn réparation yi ñett la fi suñu boroom wax moo tax lépp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ am na choix nit ki nit ki am na suwaaki lii waaw mooy am na suwaaki yi alquran di wax waaw mooy dañ koy ton tàngaloo waa yi nga xam ne dafa dafa rëbb te nekkoon muhrim dañ koy tàngaloo suwaa mu def lii mooy ñu xool ci animaux yi benn yoo xam ne moo niroog lu mel noonu mu rendi ko saraxe ko ci fuqaraa yi nga xam ne ñoo nekk ca xaram ba waaw te dina ñëwaat ci côté bii parce que côté bii li ñuy reen yi wala nañ ko wax benn mooy amul ñu naan ko bon il faut nga xaar yow comme li yonent ci lali sa sa waxoon euh, laqad laqad labbattu sha'ri wa qallattu wa qallattu euh, laqad labbattu sha'ri wa qallattu wa qallattu euh, nan la ko waxeeti fala ahillu hatta anhara ah labbaltu sha'ri wa qallaltu budni la waxoon walla ah fala ahillu hatta anhara ah loolu noonu mooy defar na karawam def taqlid li nga xam ne mooy ay gàttam yi mu hëj wawa wa qallattu hëj yi mooy hëj yi bi mu fi rekk fala ahillu hatta anhara anhara mooy duma génn ci sama Euh, li ma nekk lu dul ma euh, rendi loolu xam nga loolu mooy haj yu bi ngay yóbbu kii def xiraat mënu lañ nag si màkk rek rendi ko foofu loolu loolu du nekk loolu du nekk <laughs> voilà parce que daa war a ak ak yeeg boole lii nag xam nga loolu mooy amoon bu ko bu ko defee dañuy considérer def fi daal day utaat alors que nag bu dee bii bii nii bii nii moom waxtu wu nekk mën na koo rendi parce que mooy kuréel bu ci yoon bi moom bu àggee Makka mën naa rendi affaire boobu jarul ñu naan ko da ngay bàyyi woo non il faut taxallul nga def taxallul ba pare non non mooy jamono ju ne la koy def waaw. bu dee man na ko bu dee man na bii na def loolu mooy choix la ah bu dee nag manu ko suñu borom teg ci kon première kon kon kon lii répondre mu ngi répondre suñu masala bi de ñun waxuñu ci dara borom bi subhaanahu wa mooy moom mooy mooy àtte waaw moom mu xokk laa moo ak xibale mooy ci nga xam ne mooy àtte te kenn du ñëw ci ginnaaw li mu àtte naan bon àtte bi il faut le seetaat il faut ñu revoir ko déedéet lii la hadiyan kon mu nekk loolu bu ko ñaar mu wóor daal di àttee li mu rendi li mu rëbb lii lay tollool lii lay nirool wala lii ci wàllu naam yi loolu lay def def ko hadiyu saraxa ko ca Kaaba ga ci fuqaraa ya ah loolu benn affaire la ah léegi nag euh, wala tee ñoo wax fii rek benn yoon li jëm ci wàllu rëbb bi comme ça ñu bañ ci ñëwaat ci wàllu kii bi woo li nga xam ne moo niroog loolu ak li ci saxaaba yi radiyallahu anhu après ñu dugg ci yeneen choix ndax choix premier choix bi lañ nekk mooy mu mu mu daal di ñu xool ñaar ñu wóor xool li nga xam ne mooy équivalent wu affaire boobu ci naam yi nga xamante ne moom lay rendi place li ñu rëbb ah kon li muy wax noonu mooy la mooy ne il faut mu nekk mooy loolu dañuy xool animal bi mu rëbb li nga xam ne moo gën a animal bi nga xam ne animal boo xam ne mooy bu gën a xar wala bëy wala yooyu ana ban la ci gën a niroog wala ñoom nag ak ñoom gëléem waaw moo tax loolu nag euh, am na yoo xam ne jëla nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que Seydina Jaabir euh, contrairement li ñu waxoon sànq loolu dañ ko fàtte mooy Seydina Jaabir ibn Abdullah am na xadiis boobu ne man maa laaj yonent bi alayhi salaam ci ad-dab' ad-dab' ad-dab' dab' mooy ours ah ad-dab' ad-dab' si dab' mooy ours mooy dañ koo laaj ad-dab'u ad-dab'u mu ne loolu mu ne man maa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam an ad-dab'i mu ne huwa saydun wa yuj'alu fihi kabshun idha saadahu al-muhrim waaw comme li nga xam ne noonu la ko ku mel ne al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi daal di solowee bi sanadin sahih Seydina Jaabir ibn Abdullah mu ne damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam anil dab'i waaw mooy ci wàllu urs waaw urs moom waa urs moom nu mu noonu yonent bi alayhi salaatu wa ne ko ndax sa am rëbb la kay waaw mooy képp koo xam ne dangaa rey urs dangaa rëbb ab urs yow li ngay def mooy li ngay mu ne na def ab kapsh na rey na rendi li nga xam ne mooy am kuy. waaw waaw insaadahu muhrim am mooy koo xamante dafa nekk ci sacralisation bi kooku li muy def mooy euh, ab ab am kuy lay rendi palaasu li nga xam ne mooy ad-dabu mooy palaasu ad-dabu Euh, léegi léegi saxaaba yi radiyallahu anhum ah am na acte yuñ ci joxe kon lii la jël ci Yonent mi alayhi salaatu salaam ci wàllu ab dab non ak ak bukki nduur voilà mooy bukki loolu uurs mooy bukki yenn li yenn voilà ak dabon piment mooy pluriel bi voilà ku ku rayu dabon mooy ab ab yenn mu ne kooku yonent ma lay saa saa mu ne Seydina Jaabir kapsu léegi nag parce mooy xam nga dafa xaw a mooy ci animaux yi yenn moo ko kuy xaw nañoo xaw loolu la wax moom lay wax loo xamante mooy adlan lim naan eh, dawa adlin minkum hadiyan mooy mithla ma qatala bok minan mithla ma qatala minan naam ku mel ni Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu daal dinay ci àtte eh, ci dopan tamit kapsh waaw ne waaw kene kapsh lañ ci mooy iyem loolu tamit loolu la ni ko al imaamu Maalik tudde kantaa kéwél ah walla kii mooy waaja girafe voilà girafe ah moom ñombor xatta yar mooy ba raasu kaña yooyu la yar moo day euh, nan la ko tubaab bi di waxe foo euh, fàtte naa ko ab G daal la commencé genre kii la kaña la mais mais boo gisee moo gën a guddi nopp te moo gën a kawe tuuti kaña waaw tur bi échappé na ma en tubaab ger gerboise <laughs> voilà gerboise noonu la ko nazaran bi di woowe euh, loolu nag comme que lu niroog lool ci am na am la wax hein loolu ku mel Seydina Omar radiyallahu anhu euh, dafa dafa àttee que lu ku fi rey lu mel noonu comme que naam dañuy xool li gën a niroog moom te gën tuuti ci wàllu gàtt yi muy bëy wu ndaw waaw mooy bëy wu ndaw woo xam ne matagut noonu mu daal di ciy àtte loolu moom Seydina Omar ibn al-Khattab <laughs> muy doomu bëy la doomu bëy la ci àtte woon kantaa Autriche bi ñu la doon wax ku ray Autriche ah loolu ah boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim képp koo xam ne dafa rey ak Autriche Autriche mooy naama Autriche mooy naama ñoom ku mel ni imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i rahmatullah dañ ne loolu ku ku rey loolu xam nga naama ni muy mel ah baat bi day gudd ca kaw ah. loolu ñu ne ñoom liñ ci àtte mooy que ni ku ray ku ku rëbb lu mel noonu moom ah, mooy li nga xamante ne moom ngay joxe mooy ak gëléem waaw parce que ni mu yéegee ci kaw baat bi ci kaw ah ak noonu kawe ah, loolu lañ ci àtte waaw ci kàttaa ximaar wax si nag ximaar wax si nag moom ko ku ko rëbb nag te amoo ci droit parce que da ak ñoom ñoomin gëléem ak yooyu lool moom mooy mooy mooy ak nagu àll mooy buifu yooyu nag la loolu moom nag ngay joxe ximaar wax si yooyu moom nag nag la voilà loolu benn en tout gàttal léegi nag bu ñëwee yoo xam ne mooy am na yoo xam ne saxaaba yi radiyallahu ñoo ko wax ak yooyu léegi sinon bu dee amul comme yu mel ni ñuy am ci salaf comme liñ la waxoon sànq ñaar ñooy xool ñoo xam ne ñu wóor lañu ñoom ñooy àtte ne lii waajurul bëggat luy la ci rendi lu mel nii ci naaneeg yooyu wallahu taala kon moom mooy premier choix bi ko ñu boroom subhaanahu wa taala di kon nee na ah ku fi rëbb ah mutaammidan fa jazaa'un payam mislu ma qatala minan naar moom lu mel ni li mu rendi ci na am yi lay dina ko àtte bi yii ci loolu la dawaat lim ñaar ñu wóor minkum ci yéen hadiyan mu nekk loo xam ne hadiyu lañ koy baalixal kaaba ci mooy mu àgg ca kaaba ga mooy nag yow doo fi ne ah bon man nag affaire bi rendi bi daal sawaay dañ naan la boo ko rendee moom pour fuqaraa u kaaba la waaw waa Makka waaw te ya fa ne waaw boo xam ak indonésien la bu dëkk Makka bu fa nekk mais pauvre wala ab sénégalais bu fa nekk pauvre ñooñu bu ñooñu nga koy joxa ah, wala mekkwaa bu nekk pauvre ñooñu la pour ñooñale la léegi nag kon loolu mooy premier choix bi kon pare nañ choix bopp kon ci rëb bu ta tay ko benn choix wu mu bopp waaw léegi nag day tànn ci yi beneen bi ah aw suñu borom ne wala kafaaratun ta'amu masakin waaw deuxième choix mooy mu def kafaara mooy nan lay nan lay effacer ñaan bi subhaanahu wa taala ko ci loolu mu def mooy ta'amu masaakin day dundal leel ñi nga xam ne ñooy ay miskin lañu ñoo xam ne dañoo dañoo ñàkk waaw loolu nan la koy defe mooy day xool à peu par exemple pénurie pénurie gàtt am waaw ah, parce que ak gi gars bari dañuy bëgg yooyu pénurie gàtt amul lu mu bon rëbb na ba pare gars yi ne ko nag équivalent wu yow li nga rëbb lii mooy équivalent wu li nga war a rendi mu ne mais sauf que affaire dafa am pénurie laaj naa gars yi mais nee nañ yéen ñeneen lu may rendi place parce que man ximaar wahshi laa kii ab zèbre laa laa laa laa laa ah. ko ah zèbre moom nag ngay joxe mu ne mais nag gars amatuñu ko léegi dañuy xool mooy deuxième choix bi mooy day à peu près ñaata ci alal la nag di jar mu xam ne lii la ñu ne somme tel la comme ñu ne nag ah nag de quatre cent lay jar wala nag de quatre cent gi euh, bu arab wala janiya xaw ma lan en tout cas daal euh, nu mu di waaw wala daal mooy monnaie Arabie saoudite bi yéenay seet xaw ma banati la sax janiya wala bu ci doona di ah ah wala riyal wala riyal le riyal saoudien ñu ne la ah nag de 400 riyal lay jar léegi nag nga jël lu toll ni 400 riyal nga jël 400 riyal. nga jël 400 riyal jënd ci loo xam ne ay plat yoo xam ne moom ngay jox miskin yi waaw léegi nag miskin bu ne bu dee ñam la boo xam ne bu ñuy natt la ci ay mudd lay doon waaw ci ay mudd lay doon waaye nag do yow mënoo ñëw ne man équivalent bi bon attends nag ñaata lay jar mu ne la 400 riyal ma ne man nag 400 riyal laay jël jox ko miskin yi naan la déedéet parce que alxuraan fi waxu fi qiima waaw li mu wax dane aw it'aamu aw aw kafaaratun ta'aamu masaakin dundal leel jox ñu lekk nourriture jox ko ay kon bu boobaa ana nañaa def yow dañ naan la boo nga gannaaw ba nga xamee nag yow nag nga waroon a a rendi mais pénurie daa am wala bopp bon dañuy xool yow équivalent nag ci alal xiimam mooy lan lay jar ñu ne lii nga jël lu waaw defal leen ko léegi lenn la mooy man ngaa bu dee miskin yi da ngeen a boole ñu nekk fenn man ngaa jënd plat yu bari comme nga ñëw. bon possible ah je ne sais pas comment ça se passe là-bas man mosuma waa dem. tu achètes tes waaw yu bari nga jox miskin yi kay lu toll ni loolu nag xam naa restaurant bu moom yaay paye lépp ne tey moom saay yaa ay man <laughs> wallahi man maay fay lépp waaw ndax en tout cas quatre cent rial miskin yi nag ma àndal ñoom ñooy ñoom ñooy yekk <laughs> waaw bu dee lu ñuy natt la moom mooy day nekk miskin bu ne day am mudd waaw day am mudd léegi loolu mooy côté lekk gi wala rek nga ñëw bon ay sandwich chéri nga jënd wala nga jëndal leen loo xam ne ay plat yu baax la ay michu yu baax yoo xamante ni gars yi dinañ ci mën a añ ba doyal bala wala ñu reer saa yi nga dóor leen waaw léegi nag ginnaaw loolu le kon loolu bii mooy sa deuxième choix ñu ne la waaw mooy deuxième choix ana troisième choix bi ñu ne la borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne aw adlu daalika siyaaman li yaduqa wa baala amri aw adlu daalika siyaaman bu manul lii nag mooy mooy lii du doo ma woo ngay jàll ci lii mooy choix la yaay xool bu ci neex ah wala boog bu deful bu dee ne moom jëndul gàtt goo xam ne ñaar ñu wóor ñu ñoo xam ne xakamaan ñu wóor lañu ñoo ne lii nii mooy équivalent li nga rendi jëloo boobu mais itam jëloo joxe ñam bu boobaa nag da ngay woor waaw waaw léegi nag affaire bi nag mooy waa mais ah mais nu ñuy woor affaire yi nu ñuy woor affaire yi waa waa waa jumhur <laughs> waa jumhurul ulamaa ñoom rahmatullah alayhim dañu ne no affaire moom lenn la képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii euh, moom choix bi nga jël nan ngay woore mooy ne mudd bu nekk ah mooy mooy équivalent benn jour équivalent wu euh, benn jour booy booy woor waaw waaw léegi mu ngi noonu <laughs> kon yow bu dee affaire bi yow fukki mudd la fukki bés ngay woor <laughs> waaw bii nag daa mel ni bii moom ah bii moom daa mel ni moom mu ngi ne jafe ci ci ci gaa yi quoi naa dañ naan ah saa yi loolu moom nar naa nar naa tardi waaw loolu la léegi nag ah, ah loolu moo jëm ci kon ci ñetti choix yi nga kon soit nga bi loola walla nga jël équipement loolu nga jël di ci ñam walla nga woor euh, koor nga dex dal di koy def euh, loolu mooy loolu la aay bi wax léegi nag suñu boroom teg ci ne lii nag boo gisee li yazuqa boo gisee ma teg lii nii daan bii ne ku ko def lii moo lay li yazuqa ngir mu was wa baal amri mooy conséquence li mu def waaw gannaaw bañ la ko tere nga def ko waaye nag buur yàlla ci mbaaxam afallahu amma salaf buur yàlla nag képp koo xam ne lii daloon na la ba def xamal ne buur yàlla na jéggale na li nga xam ne moo jàll waaw waman yàlla na naa la boo defee yii mooy doo toog rek ne jéggalu naa man du ma ci def dara ah non non non nga tànn ci benn yii moom te yii yëpp moom manoo toog ne yëpp manoo ci dara waaw woor moom di nga ko man moom waaw boo man woor nga jënd yi la wax nga nga nga joxe nga ñee nga leer boobu manu nga jël ci gàtt yi buur yàlla ne afallahu amma salaf li jàll daal man li romb jéggale naa ko waman aada képp nag koo xam ne dafa récidive waaw mooy moom am récidiviste la mu ngi def ñoom ñu toll noonu ñu kii mu ñuy waxati mu ñëw def jaxat mu ñëw defaat wa man aada ku delluwaat nag ci mbir yi fa yantaqimu llahu ñëwaat rëbbaat beneen année ginnaaw ba nga ko njëkkee def fa yantaqimu llah buur yàlla xel seef naa daal di fayu allah buur yàlla minu ci moom mooy mbugal ko mooy buur yàlla xel seef na koo mbugal wallaahu te buur yàlla nag azizun duntiqam mooy ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy boroomu dangaa def lu noonu bu delloo la lu mel ni nga def waaw mooy mbir yi lii la yii mooy li nga xamante ne ni moo jëm ci yooyu léegi nag kantaaki waa jumuur waa jumuur ah ñoom dañu comme yow yaa ngi doon wax sànq ku tay ku tay affaire bi moom xam nañ mais ki nga xam ne dafa juum na ah? ah loolu ki juum ah ak est ki juum ak ki tay ñoo ñoo yem ah? loolu ku mel imaam Ibn Battal rahmatullahi alayhi da ne borom xam-xam yi de borom mooy imaamu fatwa ci waa Hijaaz ak waa Iraq ak ñeneen ñu dul ñoom. dëppoo nañu que ne ki nga xam ne dafa armal bu fee dafa rey rëbb tay ko wala mu juum mu juum kooku day am lu mooy day fay yii alxuraan wax benn ci yi euh, euh, waa ahlu zahir muy waa mu ne waa ahlu zahir mooy waa zahir yeey taalibi imaam Daawud ak al imaam Abu Thawr rahmatullah alayhi ak al imaam Ibnul Mundhir dane non bu dee jum nag moom bokkul ku jum moom dara la dul def moom du def lii ah parce suñu borom dane muta'ammidan loolu dafa am mafhum waaw mooy def mooy day am lu ci bu dee ku tay kon ku tayul dañuy ki tay ak teem ak ci tayul xam nañ ne bokkuñ non kooku bokkuñ waaw te loolu benn la ci riwaay yu jële ci al ahmad ibnu muhammad ibnu hambal waaw léegi nag Euh, euh, loolu nag insha allah nag euh, mooy li gën a dëgër insha allah amaana mooy li ñii ñuy wax que ni bi ci tey nag ak ki nga xam ne dafa juum yemuñu waaw ki tey ak ki juum yemuñu mooy c'est vrai boo ko xoolee côté boobu mais boo xoolee ci kanam ci kanam dinañ gis mas'alaam war sa bopp war sa karaw nga xam ne rek saa salaam nañ ko gis nañ ko gis beneen yoo xam ne yuñ tere la dinañ gis saxaaba boobu defuñu woon tarjamaa dinañ ko gis mooy kan dinañ ko gis muy yàkkam euh, ci que bopp bi daa amoon pro daa amoon ay téeñ ak yoo xam ne daal da ko mu ne ko man xaw ma woon ne affaire sonal na lii am ah, digal ko mu daal di wat karawam mais quand dafa fit ya da ko wax mu fit ya te mooy kooku pourtant mooy dulum tay dulum tay te pourtant yonent bi alayhi salaatu salaam def loo na ko la moo tax côté boobu waxu waa jumhuur ah rahmatullahi alayhi day dëggal keneen aaya bi dëgg la dane mu daan mi lan mais amul mafhum mooy ki nga xam ne dafa juumit ci la sauf que ñii ñu la wax ñoom az-Zahiri yi ak ñoom al imam Ibnul Mundiri ak ñoom al imam Abu Thawr dañ ne non affaire bi mu daan mi lan la suñu borom wax kon nag ku nekk koo xam ne mooy ku ko tay la wax waaw ku ko tay ku ko tayul nag wa man qatalahu minkum muta'ammidan kooku loolu la wax kon kay àtte bi la yem ki nga xam ne dafa juum kooku bokk ci en tout bu dee ci kaw aay mbir yi rek ñoom ñii la jàppale muy wallahu ta'ala alam muy waxu zahiri yey rahmatullahi ah ginnaaw loolu mu des euh, lu euh, euh, am na nag lu jar loo xam ne jar naa jar naa jar naa bàyyi xel mooy buñ nee am rëbb am rëbb lañ wax mooy kanta ñoom ganaar ah waaye yoo xam ne dafa armal waaye comme mu am mu mu mu ñu ñu ñu dëndum xar wala yu mel noonu ngir ñu lekk ko loolu mën na ko reeni loolu <laughs> ngi jënd say kanaara ngir ngeen bànneexu ci lekk ci quand parce que quand même il bari ngeen jëndoo ci yoon ngir man koo lekk loolu mën naa lekk ah loolu moom ki armal man na ko kii dara du ko ci fekk waaw loolu lu jara préciser la <laughs> waaw balaa nit foog ne monsieur le Fayenne jàpp ne ah! waaye nit yi moom ah ñuy def ak ndawal ak soos ñu ne la garaawu na waaw <laughs> bu dee ndawal kii la moom nan nga ko nan nga ko nan nga ko barkeeloo waaye bu dee am kii la saydul ba ba xam nga ne ne xurrima aleykum saydul barri kon saydul baxri dara newu ci waaw ah mooy saydul baxri dara newu moo tax mu ne uhilla lakum saydul baxri wa ta'amuhu mata'an lakum wa li sayyara wa aleykum saydul barri ma dumtum huruma kon aaya bi loolu loolu noon ca kaw mooy daganal nañ leen saydul bar baxri waaw kanta mooy napp jën mooy am napp waaw a loolu moom ah. terewuñ leen ko moom ku leen peseel tamit man ngeen koo lekk waaw ku leen ku leen ku leen peseel ay gis ah wala ay ay ay ay ay ay ay ñoomin ñoomin ñoomin tilapia yooyu ñoomin ñoomin ñoomin coof loolu man nga lekk ah waaw parce que loolu saydul saydul bahri la ah léegi kon loolu it lu jar a bàyyi xel la ku jënd am xaram man na koo rendi loolu dara newu ci waaw léegi nag euh, bu dee mbooloo ko rey nag bu dee mbooloo ñu rëbbandoo ñooñu benn rek lañuy génne waaw mooy kafaara bi benn lay doon benn lay doon duñ ne ah kon nag ku nekk ci yéen kon ko mbooloo ngeen ku nekk na jël benn te loolu la ku mel ni al imaamu Ibnu Umar radiyallahu anhu loolu la fatwa woon moom la fat laa fat laa fat waa woon ne benn rek ngeen di ngeen di ngeen di génne waaw léegi nag wax koo xam ne dafa rëbb rëbbaat rëbb ñu ne ko lii mu demaat ba ci yoon wi rëbbaat kooku moom de façon dañ koy dañ ko koy tegleel pen yi waaw bu def bu nekk day dóor beneen kenn du leen bii day am lu bi ci des déedéet waaw waaw waaw léegi euh, bon ci gàttal kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy masala yi daal yi jëmoon ci wàllu rëbb mi ak moom moo ko ci moom lay fay li nga xamante ne mooy waa ñi nga xam ne moo rëbb comme ni ko al quran rahmat euh, euh, azza bu borom bi subhaanahu wa daal di wax que ni loolu lañuy ñuy fay kon kurub bu rek loolu ngay def lii mooy sa kafaara bi ngay def benn ci yi ngay def ah ah te loolu mooy gisoon nañ ne imaamul Buxaari rahmatullah dafa def di buntu kitaabu jazaa'i saydi buntu téereem lan ngay fay waaye yoo xam ne dafa rëbb waaye loolu kurub bu nekk ci période aj moo tax mu doon wax moom Seydina Muhammad ibn ismail ibnu ibrahim ibnu bardisba al-Ju'fi al-Buxaari rahmatullahi kon nag insha allah ci wàllu rëbb mi mën nañ ci yem nii hmm? kon du ñu ñëwaat ci wàllu rëbb insha allahu taala ci bokk kon boole ko ci tere kon moom lañ gis fi nga xam ne mooy wi ñu yemee ar-Rawha al-Arju ak fi nga xam ne mooy al-Abwa fii nga yem ci jox bu ko Sayyidina as-Sa'b mu def sama jox li nga xam ne mooy kado boobu kon insha allahu taala kon ar-Rawha ñu ngi kon al-Abwa bii di ñëw ana Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw